fa yaqulu alimaamu alxafidu abu zakariya yaxya bnu sharafin annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyaadu alsaalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi ashar ba'da al-mi'atayn wa an abi ayyuba radiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qaala linnabiyyi sallallahu alayhi wa sallam akhbirnii bi'amalin yudkhilunii al-jannah qaala ta'budu allaha wa la tushriku bihi shay'an wa tuqiimu as-salaata wa tu'ti az-zakaata wa tasilu ar-rahim muttafaqun alayhi kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah di ñëwaat ak ñun ba léegi fi nga xam ne moom lañ tolloon ci téere Riyaadu Saalihiin ci min kalaami sayyidil mursaliin nekk ci kitaabul fadaa'il ba léegi waaye chapitre di buntu numéro deux cent seize ñaar téeméer ak fukk ak juróom benn di baabu ta'kiidi wujuubi zakaa wa bayaani fadlihaa wa maa yata'allaqu bihaa ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna hadis bi mu jëwoon gis moo doon mille deux cent dix munoon waan abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala lamma tuwuffiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa kaana abu bakrin radiyallahu anhu wa kafara man kafara min al-arab walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a continuer xadis bi nga xam ne moo ci tegu muy xadis douze onze mille deux cent onze mu ne waan abi ayyuba mu ngi jële ci baayu ayyub looloo doon dàkkantalam dina ñëw ci turam te hadis bi gisoon nañ ko sax moo tax yooyu yëpp sax jarul ñu fiy jaara eh, anna rajulan këne benn góor benn waaye xaala dafa wax li nabi dafa wax yonent bi alayhi salaam benn waaye daa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko axbir nii waaw maa ngi ñaan nga xabaare bi amalin ci jëf joo xam ne yudxiluni al janna moo may dugal àjjana qaala yonent saa saam ne ko ni ngay def da wéetal yàlla di jaamu yàlla wala tushriku bihi shay'a te jaamu joojee nga koy def ak wéetal googee da nga koy wéetal doo ko bokkaaleeg dara waaw jaamu yàlla te ko bokkaaleeg dara wa tuqimu salaa bu loolu jàllee muy muy euh, tawxiid bi léegi nag tawxiid bu dee mooy xol bi day feeñ ci cër yi mooy ci jëf léegi nag loolu jëfu xol bi mooy nga wéetal yàlla gëm yàlla wéetal ko léegi nag say cir lu ñuy def wa tuqimu salaa nga taxawal julli waaw tuuti zakata nga joxe zakat wa tasilu rahim mu dellul ko di nga daal di jokk sa mbuumu njurukaay sa bokk yi mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imam al hafiz ibn hajar rahima eh, ibn al hafiz al al imam muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo xadis bi romboon na bokk nañ xadis bi la waxoon buntu bi bokk na ci yan gisoon nañ ko trois cent trente et lañ ko gisa woon chapitre quarante baabu birril walidayn wa silatil arham hmm? ne noon waan abi ayyub Xaalid ibn Zayd voilà foofu waxoon na trop <laughs> Xaalid ibn Zayd al ansari yeneen saa sam daloon këram bi mu ñëwee di gàddaay Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam gisoon nañ ko foofu ne woon nañ ni ñu waan mille deux cent onze dañ koy gis trois cent trente et un walillahi alhamdu wal minna ñu ngi ci moo tax lépp lu luñ ci waroon a wax waxoon nañ ko foofule te xadis bii ñuy gis bi bii nii moo xadis Seydina Abu Hurayra bi ba ñuy def chara boobee boo fa delloo di nga gis ne daanaka chara wala woon nañ xadis bi parce que <coughs> bu Seydina Abu Hurayra bi ci imaamul euh, An-Nawawi teg rahmatullah alayhi muy mille deux cent douze ci wax ana waajoojee anna rajulan kookee ban waay la woon kan la ñeen ñeen Seydina Abu ci euh, Abu Ayyub ci boppam la am ne ne mukk Abu Ayyub fat ak wax yooyu ci amoon yépp boo delloo boobu vale bay <clears throat> di nga fa dégg lépp moo tax xadis bi ci tegu muy xadis Seydina Abu Hurayra bi moom bii ñoo niroo ba ñenn ñi sax ne benn xew-xew bi la non non benn xew-xew bi la c'est la même personne voilà loolu am nañu ko wax boo delloo foofu yooyu yépp leeraloon nañ ko moo tax nag Euh, bokkul ci suñu habitude ñu fiy jaaraat moo tax beneen xadis bi ci tegu léegi bu dee la xadis bi lenn rek lañ ci yokk mooy lëkkaalim ak buntam wa tuuti kii di ta'kiid wujuubi zakat waaw lii di wax feddali ko l'insistance sur l'obligation de d'acquitter la zakat ak ay ngëneelam lool mooy yonent sa salam alayhi waa ji ñëwee laaj ko li nga xam ne jëf joo xam ne moom moo koy dugal ajjana lan la ko wax bu ginnaaw jëfu xol ta'budu llaha wala tushriku bihi shay'a waaw jëfu xol muy al imaanu ndax lool ci xol lay nekk ci xol lay nekk du doy taxaw ci lam nañ naan rek ala ba gëm maa gëm te sa koñ sa xol bi dara naw ci léegi mu ñëw jëfu cër wa tuqimu salaa nga taxawal julli waaw wa tuuti zakat nga joxe zakat bi nga xam ne loolu salaa sa digganteeg sa borom lien boobu zakat sa digganteeg jaam yi waaye sa borom la ko digal wa tasilu rahim ba léegi sa mbokk yi rawatina ci ña ngay jox zakat <clears throat> wala ña nga xamante ne yelloo nañu ko bu dee sa mbokk moo xamante ne loolu waaye nga jokkaale ci mbokk waaye budul loolu sax même boo joxewul zakat wa tasilu rahim waaw ngay jokk mbokk kon zakat mu indi ko deuxième troisième position après li jëfu xol jëfu cër yi mu tàmbalee ci li nga xam ne mooy julli ginnaaw julli mu def ci zakat li nga xam ne moom la Seydina Siddiq waxoon ne inna wa innaha la qarinatuha fi kita fi kitaabillah te ne mooy ak julli ci téereb yàlla bi <coughs> kon lëkkaaleem waangoomu mooy feddali koog loolu ba suñu yoneen saa salaam indi ko fii léegi al imaamul xaafizu Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci mille deux cent douze bii nag gisuñu ko won waaye lu bari ci hadith bi dañ ko waxoon bi ñuy gis trois cent trente et boo fa delloo ba déglu ko di nga ne waaw waaw loolu <laughs> mu ne kon mille deux cent douze mu ne waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anna arabiyan ata an sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah dullanii ala camalin idaa camiltuhu daxaltu aljanna qaal tacbudu allaha wala tushriku bihi shay'an wa tuqiimu alsalata wa tuuti alzakata almafruuda wa tasuumu ramadan qaal walladii nafsii biyadihi laa aziidu calaa haazaa falammaa wallaa qaal qaala falammaa wallaa qaala annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam man sarrahu an yanzura ilaa rajulin min ahlil jannati falyanzur ilaa haadaa muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu teg ci xadis bi mu ne wa an abi hurayrata <clears throat> mu ne mu ngi jëlee hmm? Ah. ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu mu ne anna arabiyan kenn daa am benn kaw kaw boo xamante ne nii mooy benn bédouin la ko tubaab bi wax moom li waa ji waxoon keroog l'arabe du désert <laughs> ñu wax lool <coughs> hmm? voilà léegi nag mu ne dafa wax ne fa qaala dafa ñëw eh, taw ko boobu ata nabiyya dafa dikkal yonent sallallahu alayhi wasallam fa qaala mu ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam dullanii maa ngi sàkku ci yow nga tegtal ma ala amalin ci jëf joo xam ne ida amiltuhu cay bu ma ko jëfee daxaltul janna laaj la waaw doo ma tegtal jëf joo xam ne bu ma ko jëfee du gàjjana qaala yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ta'budullaha ni ngaa ni ngay def mooy dangay jaamu yàlla dangay ngay wéetal yàlla wala tushriku bi shay'an te doo ko bokkaaleeg moom dara dara dara dara dara dara dara salaa nga taxawal julli muy farata yi wa tuuti nga joxe li nga xam ne mooy zakatu muy zaka al waaw mu leeral ko mooy bi la yàlla farataal ci sa nag waaw ndax tabarruwaat yi ñuy def sarax yi muy def loolu lépp day day duggaale ci turu zakat mais bokkul ak boobu ndax day sellal non seulement sa bi sellal nit waaw waaye bii tax ñuy wax al bi borom bi wax ci alquran xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum boobee waaw muy zakat bi ñu xam rek bu ñu nee zakat waaw mu ne nga joxe loolee al mafruda bi yàlla farataal ci yow wa tasuumu ramadan ta nga woor weeru koor gi nga xam ne moom lañ nekk ba léegi nekk ci jeexital bi walillahi alhamdu wal minna yal na borom bi def ñu àggale ko ci jàmm te nangul ñépp li nga xam ne tàmbali woon nañ ko te àggale wuñu ko yal na leen borom bi may yoolu ko ko àggale defal leen ko ay leer te seeni bàmmeel ak képp koo xam ne moom lañ fa fekk ila yawmid diin amin mu ne wa tasuumu ramadan nga daal di kaw kaw bi ne walla walladi nafsi bi yadi waat naa ki nga xamante ne sama bakkan mu ngi ci loxoom la azidu ala hada duma lokk ci lii dara falamma walla bi mu wonee gannaaw qaala an-nabi yonent saa sallam ne man sarrahu képp koo xam ne bég na kontaan na bëgg na an yanzura mu xool jëme ila rajulin ci góor goo xam ne min ahlil jannati ci waa aljana la bokk ah kon nag fal yanzur na xool ilaa hada na xool jëme ci waa ji waaw képp koo xamante ne bëgg ngaa gis ah góor goo xamante ne nii hal la jëm xoolal kii allahu kon loolu am na solo léegi mu ne muttafaqun alayhi mu ne hadis bi al imaamul Buxaari eh, solo na ko al imaam muslim rahmatullah alayhi léegi laaj mu njëkk mooy est-ce ñoom ñaar dongo ko solo ñu ne la xadiis bi noonu euh, euh, al imaamu Ahmad hmm, ibnu Muhammad daal dina koy solo rahmatullah alayhi di seen sëriñ waaye ku mel ni euh, ki nga xamante ne nii mooy. Euh, ñoom ñooñ ñoo ko solo ñoom Imaam An-Nasaa'i dañoo solo lu nirool yi hmm? euh, dañoo solo lu lu mel nii te kookee euh, kii la dimaam la dimaam xadiisu dimaam bi moo niroo bi mais du moom c'est pas ça kon ñoom ñi ñoo ko solo ak seen sëy ñooy Shaykhaani ak seen sëy nga al-Imaam al-Buxaari rahimahullahu ta'ala indi na ko kitaabu zakaat baabu wujubi zaka hmm? voilà mu ne hadathani Muhammadu ibn Abdirrahim mu ne nettali nañu suñu nettali na man dong Imaamul Buxaari sama sëriñ de Muhammadu ibn Abdirrahim di Muhammad ibn Abdirrahim ibn Abi Zuhayr al-Qurashi al-Adawi mawlaahum Abu Yahya eh, al-Adawi al-Baghdadi al-Farisi al-Bazzaz rahmatullahi alayhi génn àddina la deux cent cinquante-cinq rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Affan ibn Muslim mu ne nettal nañu Affan ibn Muslim ah, muy Affan ibn Muslim ibn Abdillah Abu Uthman al-Bahili al-Basri as-Saffar al-Baghdadi Abu Uthman génn àddina la 134 génn àddina la 220 rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Wuhayb mu ne ki ñu nettali mooy Wuhayb di Wuhayb ibn Khalid ibn Ajlan al-Bahili mawlaahum Abu Bakr al-Basri saahibul Karaabis génn àddina la 165 ci wute bu ci rahmatullahi alayhi an Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan mu jële ci Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan Abu Hayyan at-Taymi al-Kufi euh, euh, euh, bokkuloon nag ci Taymu bu Quraysh de du Taymu bu Quraysh ah voilà bu ko jaawale at-Taymi al-Kufi rahmatullahi alayhi génn àddina la 145 rahmatullahi alayhi an abi zur'ata moo ko jële abu zur'a di abu zur'a ibn amr ibn jarir ibn abdillah ibn jabir al-bajali al-kufi di sëtu sayyidina ki nga xam ne mooy jarir ibn abdillah al-bajali al-bajali moom mu ngi génn àddina nag entre quatre-vingt-dix ak l'an cent rahmatullahi alayhi taalibi abu hurayra abu zur'a rahmatullahi alayhi an abi hurayrata mu jële sayyidina abu hurayra al-hafiz ad-dawsi xafidu sahabati radiyallahu anhu génn àdduna li gën a wér ci la cinquante-neuf rahmatullahi radiyallahu anhu anna a'rabiyyan ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qala dullani ala amalin idha 'amiltahu dakhaltu al-janna qala ta'budu allaha la tushriku bihi shay'an wa tuqimu as-salata al-maktuba wa tu'addi az-zakata al-mafruda gis nga as-salata wa tufidani as-salata eh, wa tuqimu as-salata al-maktuba voilà te taxawal julli yi nga xam dañ la ko bind farataal la ko ci sa kaw watu addi ci ñëpp watu addi az-zakat al-mafruda wa tasumu ramadan qala walladhi nafsi bi yadi la azidu ala hadha ah falamma walla qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-janna falyanzur ila hadha kon nag mu ngi nii hmm? noonu la ko al-imam al-bukhari yadi kanta al-imam abu al-husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi moom mu ngi ko di ci kitaabul iman baabu bayaanil iman alladi yadxulu bihi aljanna mu ne wa haddathani Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne tam man itam nettal man dong Abu Bakr ibn Abi Shayba Muhammad ibn euh, non Abu Bakr ibn Ishaq ibn Abu Bakr ah, ibn Abi Shayba non wa haddathani Abu Bakr ibn Ishaq wa <laughs> Abu Bakr ibn Ishaq mu ne ko ya rasulal anna arabiyan jaa bi jaa la wax ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ya rasulallah dullani ala amalin idha amiltuhu daxa non abu maa ngi woon ci gaa yi hmm? eh, voilà noonu waa fii lañ ne woon a téléphone bi sonoon après an abi zoa kon jëlew abu wa hadathana abu bakr ibn ishaq qala hadathani affan qala hadathana wuhayb an yahya ibn abi an yahya ibn sa'id an abi zur'ata an abi hurayra ñoo ñëw gis nañ leen ci càllale imam al bukhari rahmatullah alayhi abi hurayra radiyallahu anhu anna arabiyan jaa ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal ya rasulallah dullani ala amalin ida amiltuhu daxaltu aljanna qaal ta'budu allaha la tushriku bihi shay'an wa tuqimu as-salata al-maktuba wa tu'addi az-zakata al-mafruda gis nga bi itam dane as-salata al-maktuba lan la di moom ah wa tuqimu salaa kese hmm? wa tuwaddi zakata almafruda wa tasuumu ramadan qaala walladi nafsi biyadi la azidu ala hada shay'an abada wala anqusu minhu voilà duma ci yokku te duma ci wàññi waaw wax fi <laughs> ah, hmm? falamma walla bi mu wonee gannaaw qaala nabi sallallahu alayhi wasallam ne man sarruhu képp koo xam ne dégg na kontaan na an yanzura mu xool jëme ila rajulin jëme ci góor goo xam ne min ahlil janna ci waa aljana la bokk fal yanzur ila hada na xool waa ji nii kon xadis bi nii la ko al imamaani al shaykhaani daal di ne bi wax nañ la que ne boroom xam-xam yi dañu wuute est ce que xadis bii nii non seulement moom mii ak xadis Seydina Talha biñ fi gisoon Ibn Ubaydillah yaa koy fàttaliku moom lañ ci ko gis ah moom la njëkk a gis ci xadis buñ gisul woon ginnaaw xadis mooy 1207 di noonu waan Talha ibn Ubaydillah ibn Usman ibn Amr ibn Ka'b at jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam min ahli Najd voilà mu ñëw eh, doon laaj loolu la yore sallallahu alayhi wasallam léegi kooku noonu est kooku la mooy kii ak tamit xadis bi ñu génn bu Sayyidina Abu Ayyub bi anna rajulan qaala lin-nabi est ce que bi la ak xadis Sayyidina Abu Hurayra bi loolu taxawoon nañ ci ci xadis trois cent trente et dellul foofu insha allah comme niñ ko waxoon sànq kon loolu ah loolu lu am am solo la ah surtout fi borom xam-xam yi sax gën a wutee mooy est-ce que du xadis Seydina bu Ayyub biñ génne ak kii est du benn est-ce que du la même personne voilà est du kenn ki moom la loolu boo delloo foofu di nga gis noonu la kon nag bi mu ñëwee. lëkkaale ma buntu bi d'abord avant loolu yëpp sax la ñu wax li mooy que ne yonent bi alayhi salaam waa ji bi mu ñëwee dafa ne tegtal ma waaw waaw que li axbir nii bi amalin yudxilnil janna ah xabaare mu jëf joo xam ne bu ma ko jëfee borom bi jay jaar jaare ci loolu yi ci ma leen dugal ma ci àjjana bii mu ne tegtal ma jëf joo xam ne ila amiltu daxaltul janna mu ko jëfee dugg àjjana yonent saa salaam di ko ligal di ko ligal lëmal limal ñi muy def mu wax ko yi ta'budullah wala tushriku bihi shay'an ginnaaw julli mu teg ci qarinaam muy watuuti zakat al mafruda kon loolu zakat bi nga xam ne nga joxe bi nga xam dafa farata kon loolu di wane dayoom ci l'islam ba yoneen saa salaam kii nga xam ne da koy laaj ngir dugg àjjana mu boole ko ci ah loolu di lu rëy rëy di wane kon ak ak ngëneelam ah mooy da lay dugal àjjana kuy takk kuy takkoo di joxe zakat mooy yow sa terminus mooy hal rawa aljana rabbuka sa ajjanaay boroom fala lay terale ëllëg yow mi nga xam ne yaa xeex ak sa bakkan nga xam ne day bëgg alal waaw innal insana la yatra day beew an ra'ahu istana di beew ba lu ko yàlla digal mu ne ah amaana loolu que moom daal ba mu ñàkkee lu ne doon na ko ma bët waaye bu ma amee lii lu nekk dinaa ko def waaye ma amee génn dërëm daal di koy të en tout cas lu jëm ci yoonu yàlla bu dee yëfi caaxaan wala yëfi bakkan nag mën na koo def baraade ay alal ci yoo xamante ne nii amul njariñ la yusminu wala yughni min juwa <laughs> kon nag mu ngi nii hmm? kon léegi eh, ginnaaw njàngat yooyu kon da gis ne hadis bii nii moo hadis yi naa Talha bi niroo nañu mooy waaj dane woon duma yokk dara eh, ne yoneen saa salaam hal alayya ghayruha lu mu ko wax mu ne ko ci wàll julli est ce lii kese ma doy wala est ce am na leneen mu ne ko déet an tatawwa bi mu paree lan la wax fa adbara ar-rajul wa yaqul wallahi la azidu ala hadha wala anqus waat naa ci yàlla du ma yokku ci lii du ma ci wàññi yeneen saa sallam ne aflaha in sadaq dëggu euh, texe na bu dee ne dëggu na kii lan la wax kii moom dane moom tamit euh, man itam du ma ci gis nga riwaa imaam muslim bi ni mu ko indee foofu sax la gën a indee du ma wàññi xam nga fii rek dane eh, waa ji dane eh, walladhi eh, nafsi biyadillah azidu ala hada du ma yokku ci mais ci riwaa imam muslim bi wane nañu waa ji waxul ne du ma yokku kese de dane yi du ma wàññi voilà dane walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hada shay'an abada ba faw wala anqusu minhu non seulement duma ci yokku dara waaye mane duma du ci wàññi dara dara dara waaw léegi nag falam maa wallaa bi wanee ginnaaw na yeneen saa sam ne man sarrahu kon gis nga kon waa ji tamit ni nga xamante ne noonee euh, la def mooy da ngay gis ne kon hadis yi nii mooy loolu ñoo ko niroole waaw ba moo tax ñeen ñi ne waaye mais ñii est-ce du benn du euh, euh, benn bi rek waaw te fii bu ne man sarrahu ci riwaay bii ñu ne Seydina Abu Hurayra ku bëgg mu xool waa ajjana na xool ke loolu mooy bu dee def na li mu wax waaw parce que gis nañ ko fee waaw Mor Imaam al-Hafiz Ibn Hajar bu ne ñaaraam soit yeneen saa salaam borom bi wan na ko ne kii de toute façon engagement bi mu jël loolu lay faatoo mooy da ciy nekk dëggu moom moom boo tax mu ne koo xamante ne bëgg naa gis mu dogu ci kuy dem nitu àjjana nga xool ci wala mu nekk wala mu nekk mooy daa am lu ñu sous ci biir mooy ne ku bëgg a gis nitu àjjana mooy kii bu dee ne hmm? bu dee ne. daal dinay eh, tënku ci li nga xam ne mooy engagement bi mu jël waaw te loolu xadiis yi na Abu Ayyub bi mu ne imaam al-Hafiz mu ne mu ne wayu ayiduhu liy dëgëral nag te lii la mooy bu dee engagement boobu def na ko mooy li mu wax ci xadiis yi na Abu Ayyub bi nekk imaam Muslim in tamassaka bima amara bihi daxala al-janna waaw waaw bima umira bihi bu moyee ci xadiis yi na Abu Ayyub bi la woon bu dee ne waa ji mooy ne ci li nga xam ne moom lañu ko digal li lii day dugg àjjana waaw kon nag am na nag ñu ne xadiisu Seydina Talha bii bokkuñu mais bu dee bu Seydina Abu Ayyub bi ak kii loolu wuute la boo xam ne dellul foofu li ñu ko gën a gis wallahu taala alam raji'hu tastafid al imam al qurtubi rahmatullah alayhi mu ne fii hada al hadith mu ne hadith bi bu Seydina Abu Hurayra bi wa kadha nakon al hadithu Talha fi qissati al arabi ak hadith Seydina Talha bi ci nettali kaw kaw bi mooy lañ la doon fàttali léegi wa ghayrihima ak hadith yi mel nii dilaalatun wala dalaalatun ab tegtal la ala jawaazi tarki tatawwaat kene mooy bàyyi yi nga xam ne ay ay ay ay sunna la wala du loo xamante ne du farata ay coobara wala loolu mooy mën naa nekk day tegtal ne loolu mën naa nekk waaw parce que bu manuloon a nekk képp kenn ci ñoom bu ñëwee yeneen saa saa dina la eh nga ne du ma ci doo yokk dara te doo ci wàññi mu ne laa dee wàññi biit waaye yokk nag xoolal ñoom witar ni ñu mel ñoom rakkatayil fajar rawaati bi yooyu yeneen saa sa waxu ko le fait waxu leen ko te maqaamul bayaani dañoo nekkoon ci jamono yi mu leeral loolu euh, taxiirul bayaani loolu euh, ah, ci waxtul xaaja lool laa yajul waaw mooy ndax kii daa ñëw di laaj te day dellu bu doon ne lee il faut dañ koo war a xam te tamit dañ koo war a def bu boobaa yenn saa bu leen bàyyi noonu ñu dem voilà kon mu ne lii dañ ci jànge ne possibilité bàyyi yi nga xam ne ñooy tatawwaat moo xam bu dee ci woor tatawwaat yi rek ça dépend bu dee ci woor mooy man bu ma defee ramadan ci laa yem ay six jours après ci shawwal bi boo ko wooree yaa ngi mel ni ku woor at mi ma yooy ah yëpp baax na mais <laughs> jéggal leen ma ko waaw ba arafatin li nga xam ne moom la ci yore saa sala wax gënee li ci ne ma ah jéggal leen ma ko rek waaw moom daal daanaka du ñu xas a wax ah man a jéggal leen ma moom daal loolu kooku par exemple est-ce kooku mën nañ ko ŋàññi le fait mu bàyyi loolu loolu mooy ci koor ci wàllu julli mu ne man daal ci farata yi laa yem comme kaw kaw yii ni ñu jële engagement ku nekk ci ñoom hadith Seydina Abu Ayyub bi ñu jóge ak bii waaw radiyallahu anhuma eh, moo Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhuma mooy lan la jox affaire bi daa leer ku ci nekk nee na man du ma yokk ci dara te du ma ci wàññi dara yore saa saa ci lii nga xam ne liñ ko wax te li mu ko ay farata kese la wax ko benn yoon loo xamante ne ay sunnaa kii déedéet ay ay ay manduubaat ak raribaat rakkaatay faj rek yooyu yépp yore saa saa waxu ko ci lenn non seulement waxu ko ci lenn ba pare mu ne képp ku bëgg pour gis koo xam ne ajjana la jëm na nga xool ki waaw ba pare xadiis Sayna Talha bi mu ne aflaha in sadaq wax na kii def texe na bu dee dëggu na kon lii dañ ciy xame ne nit euh, possibilité bàyyi tatawwaati lakin al imam al qurtubi mu ne waaye man daawama ala tarki sunani kaana naqsan fi diine mu ne waaye nag képp koo xam dafa sax ci bàyyi ci li nga xamante nañ wax li mu wax ba pare après ñun ñu ñëw li ñu xalaat ci li mu wax ak ñi nga xamante ne ku mel ñoom imam an-Nawawi dañu préféré jël li imam al qurtubi kese wax imam an-Nawawi wax ju mel loolu lay wax waaw rahmatullah alayhi borom xam-xam yu bari waaye loolu après nañ wax li après ñun ñu ñëw ñun li ñu ci xalaat ci li nga xam ne moom lay wax nii insha allahu taala mu ne laa laakin waaye man daawama képp ko sax ala tarki sunani ci bàyyi sunna yi ci wàllu julli yow mooy yiñ la fi wax lii mel noon ay rakatayil faj ak yooyu yëpp witar rek yooyu yëpp defoo doo ko def ku koo xam dafa sax ba leen kaana naqsan loolu day nekk ak wàññeeku fii diini yi ci diine ma ah voilà loolu moo ab wàññeeku la fa in kaana bu dee daa nekk tarakaha daa bàyyi yooyee sunna yooyee taxawunan ngir doyadal bihaa ci yooyee wa raghbatan anha waaye jënd ko leneen leneen moo ko moom la gën a xem nem kaana zalika loolee day nekk ci moom fisqan ak kàccoorte yaani mu ne li ma jublu mooy li wurudil wa'id alayhi ndax eh, rot gu mu rot ak tëkku ci loolee eh, haythu qaala sallallahu alayhi wa sallam ndax lan mooy tëkku bi li yeneen ba yeneen saa sam ne man raghiba an sunnati fa laysa minni képp koo xamante ne nii yow mooy daal di ngay xemmem leneen lu wëllif sama tëralin sama doxalin falay samit nii yow bokkoo ci man waaw mu waxat lii la wax ah <laughs> mu ne waxat kaanate nekkoon na sadru sahabati ah mooy jamono yonent saxaaba yi ah mooy sahaaba yi ñoom wa man tabi'ahum yuwaazibuna ala sunani radiyallahu anhu ak ñi nga xam ne ñoo ñëw seen gannaaw di seen mbo seen taalibe yeeg yooyu yëpp dañ doon sax ci di doxal li nga xam ne mooy sunna yi di leen taxawaa di leen di leen taxawa di leen taxaw di leen def muwaazabatuhum ala al fara'id ci comme ni nga xam ne noonu lañ doon def ci saxe di def farata yi noonu lañ doon saxe di def li nga xam ne mooy sunna yi yu yufarriquuna te nag sunna yooyee niñ ci saxe woon nu mel ni niñ saxe woon ci farata yi kese la woon ku ci julli woon ku nekk rakatay faji yow doo ko masa bàyyi mukk mukk witar boo ko bàyyi mukk waaw ak yu mel noonu yooyu doo ko bàyyi wala boo duggee ci jàkka yu mel noonu jamono ju ñu war ne dañ fay jullit yooyu rawaati bi dooruñ ko woon bàyyi mukk mukk mukk comme niñ doon defee farata yi lañ doon def waaw laa yufarriquuna baynahuma fi ightinami thawabihima doonuñ woon daqale diggante farata ak sunna yi ci ah, koomu ci ndax lan koomu ci am seen yool bi nga xam ne moom la ci ash-shari'u alayhi salaam dige mu ne wa innama dëgg-dëgg ihtaaja dafa sopp dafa soxla al fuqahaa mooy fuqahaa yi ila tafriqa seen gannaaw ci daal di tàqale li yatarattabu alayhi min wujubi al i'aada wa tarkiha wa wujubi al mu ne boo gisee nag ginnaaw gi boroom xam-xamu fëkk yi bi ñëwee ñu def ay délimitation waaw lii mooy farata waaw lee mooy sunna lii mooy lu ñu sopp lii way raxiba nangam ak nangam lool boo gisee ñu def ko eh, ndax li nga xam ne moom lay toftala moom lay euh, topp alayhi min wujubil i'ada mooy parce que bu dee farata la ci waru da koy da nga koy baabu boobu par force la kenn du la ne boo comme que war euh, rëcc na la garaawul déedéet wa tarkiha waaw min wuju wa ak tamit bàyyi ko lan moo lay war boo ko bàyyee wa wujubil iqabi ak waru mbugal parce que bu dee farata nga bàyyi moom amoo benn ngant ngant sax boo ko mel dañ naan nga nang ko rek bu dee julli la waaw xamul tisbaar bi weesu na dama amoon ngant après ñu ne la bon bi nga ko fàtt la ko waxtu wi jeex na kon nag c'est pas grave non da nga koy fay nga la voilà mu ne wujubul iqaab ala tarki kon war ak mbugal bu dee da ko bàyyi te tey ko wana fii wala tere ko bu dee di xam ne mooy amul mbugal boo ko euh, kii boo ko bàyyee comme mooy li nga xam ne mooy sunna yi fii mu ne kenn du bàyyi sunna ñu ne la eh kaay ñu mbugal la mu ne boroom xam-xam mu fiq yi dañoo def ngir tàqale yoon mu hadihi al qisas amaana boroom nettali yi ci ñaari kaw kaw yi ñu gis Seydina Abu Ayyub ak bii ñu ne benn la lool garaaw ak yeneen ak ñeneen ñoo xam ne dinañ seeni kaw seeni nettali yu ne ñoom la comme ñu ko gisoon dellul hadith trois cent trente et un Allahu akbar léegi mu ne ñooñ boo amaana ñoom en ñoom seen lii nii lenn la woon euh, boo gisee amaana ñoom kaanu dañoo nekkoon hadith yi hadith yi ahdin bi lislaam dañ doon dóoru dugg ci lislaam waaw ay tuubeen lañu woon faktafa minhum bi fi'li ma wajaba alayhi yeneen saa sam doyloog ñoom li nga xamante ne ñu jëf li nga xam ne rek moo war seen kaw wax leen lool fii tirkal xaal ci xaal boobu nga xam ne dañuy door a dugg ci lislaam li allah yafqula daalika alayhim fa yam fa yamallu ah ngir lool bañu diis ci ñoom hmm? fa lu fa lu bu ko defee ñu daal di toqi waaw ndax bu leen waxoon d'un coup nga ñëw rek kuy door a dugg ci lislaam am Ah, juróomi julli waaye nag julli bu nekk wax ko raatiba yi wax ko yooyu yëpp amaana affaire bi kenn mu jàpp ne mbir mi day diis mu ne amaana lool la woon mu ne lii intaha lii la imaamul Qurtubi wax rahmatullah alayhi léegi eh, imaam al eh, an-Nawawi rahmatullah alayhi am na sax ñoom ci borom xam ñu naan képp koo xam ne dafa sax ci li nga xamante ne mooy bàyyi sunna yi kooku seedeem dañ koy dootuñ ko nangu waaye loolu wallahu taala alam ak wax yii yëpp lool lu ñuy seetaat la waaw parce kii mu saxal ci loolu bu demee ñamu yar te moo nekk seen imaama bu demee ñamu yar foofu mooy seen imaam moo ñëw gis yoneen saa sax moo ko gën a màgg te moom li mu xam ci lay xamale ñële léegi nag lan ngay mën a waxe ne loolu man nañu comprendre ñu ne amaana hypothèse bi mu wax ne au final bon xam naa le fait que da doon dóoru ci l'islam yoneen saa salaam waxu ko yeneen yi loolu mën nañ ko dégg mais que ne ku bàyyi loolu léegi yow premièrement sak sak sak sak sak Euh, seede dañ koy remettre en cause loolu moom lu jara seetaat la même bu dee ne lu siiw la lu ñuy wax loolu lu jara seetaat la parce que quand même mooy li ko yàlla waral war lool mu ngi koy respecté mais képp koo xamante ne def la li ko yàlla warlul ci wàllu julli mu koy respecté A à Z lu rate mbir lu kii nga leen léegi kooku ak parce que deful sunna yi léegi kooku ak fiskam lé non ak ak ak seedeen dañ koy remettre en cause loolu moom gisuma ne loolu mooy li dëgër waaw non non non pourquoi ak pourquoi pas fisqe fisqe mooy kim naan taxawunan waaw non loolu moom beneen affaire la parce que ci bàyyi julli yi ay ay ay sunna parce que da koo doyadal lool lool ci beneen cadre lañ nekk nekkuñ ci cadre bi loolu d'accord nañ waaw képp ko doyadal lenn lu yeneen saa saa nekk waxuma la dara kooku loolu da lay jëme ci kéefër gu leer nañ bu dee xam nga da ngay nekk yéefër ndax yaa ngi doyadal mbirum boo xam ne yeneen saa saa loolu la nee woon loolu waxuñu loolu loolu moom moom jégg na fisq kooku jégg na tàccorte waaye waxuñu loolu ñun dañu ne comme kaawu araad yi bii nit daal amul dara lees koy ŋàññe bu dee ne li war ci moom taxawu na ko waaw jeex na uwee la ban souci moo ci am nañu ne lenn man nañ koo wax mooy këne li ñu xaj parce que ko xadis bi ñu fi gisoon yoneen saa salaam ne suñu boroom nee na day wax jaab day wax malaaka bi waaw bu dee ne Eh, ba ñuy wax ci wàllu julli tatawuwaat yeeg yi nga xam ne ñooy rawaatib yi seen solo bu ñu am solo alhamdulilah mu ne bu dee sama jaam bi daa ñëw yowmal qiyam ay farataam am ay manquement am yu ci wàññeeku borom bi day wax subhaanahu wa taala day wax malaaka mi ne xool leen ndax sama jaam defoon na ay ay ay ay ay ay coobare julli coobare yoo xamante ne moom laay fàtte manquement yi nga xam ne moom la am fii yi nga xam ne julleem yu matul yi ma fatteel ko loolee loolu man nañ ne kooku mu ngi ci risque boobu est ah na ko taxawee bu baax de parce que yem ci farata yi loolu tamit beneen euh, lu mu mën a indi mooy bu dee ne yow joxe woo ko ni ko war a joxee quoi waaw mu am ay rëq-rëq. yoo xamante ne nii dañ koo war a réparer te loolu mu waxoon ci waxoon nañ la bokk li waxoon ci julli yi koor yi noonu la naka noon zakat yi noonu la boo joxee zakat bari looy saraxe bu dee sa zakat ja amoon na rëq-rëq dañuy xool ya nga doon def naafile ya nga doon def ñu jël mu fatt loolee daal di effacer loolee manquement boo bële rëq-rëq bi ci amoon alors que bu dee defoo ko woon loolu problème mën na am loolu mën nañ ko dégg waaye ne kooku Euh, euh, euh, voilà sax ci sax ci li nga xamante ni nag mooy di jo joxe yii nii kese te defoo li nga xamante ne nii mooy ki farata yi kaana naqsan fii diini loolu moom mënuñu koo dégg